a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd fathul hakim al-allam lima fi bulughil maram min al-fawaid wal ahkam kon ginnaaw biñ sante suñu borom di julli ci bi alayhi salatu wassalam kon ñu ñëwaat ci résumé euh, yi nga xam ne moom lañuy ñuy def ci bulughul maram bi Euh, muy résumé chara bi ci suñu sëriñ Cheikh Mouhammad Moustapha def radiyallahu anhu ñu ngi woon nag ci jeexaloon nañ ci jotaay bi weesu euh, li jëm ci masailul fiqhiyya yi jeexoon na walillahi alhamdu wal minna li ko jiitu woon moo doon li jëmoon ci da gisoon nañu yi jëm ci wàllu kii sàkku xam-xam ak ki koy joxe teggin yi avant loolu gisoon nañ taxriiju xadiis yi kon ñu war a agsi ci avant dernière partie comme liñ ko annoncé woon ci résumé yi bu doon ci chara bi lii moo doon dernière partie mooy li jëm ci wàll usul bi ak qawaidul fiqhiyya yi mais ñun dañ noon tarjama yenn ci saxaaba yiñ mësuloo yi ñu gisagul woon dañ koy def ci fin bi insha allah kon Euh, tey ñu war a gis kon li jëm ci wàllu usul bi ak qawaa'idul fiqhiyya yi insha allahu taala kon euh, ni deme woon mooy ne xadiis yi leen départagé woon kese la mooy xadiis bu njëkk bi ci baabu izaalati najaasati wa bayaaniha ci kitaabu tahaara bu imaam al-Haafiz ibn Hajar di euh, Buluughul Maraam kon xadis bu njëkk bi ci bunt boobu muy baabu izalati najasati wa bayaniha bunt bi nga xam ne ci lay leeral ni ñuy dindee izalati najasati ni ñuy dindee sobe wa bayaniha leeral lan mooy sobe xadis bi ci njëkkoon mu ne woon an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil xamri tuttaxadu xalla qaala la mooy axrajahu muslim wa tirmidhi wa qaala xadiisun xasanun saxiix muy lool moo doon xadiis boobu moom rek kese la woon ah, mu ne an anas ibn malik mu ngi jële ci seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne moom de nee na su'ila laaj nañu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam anil xamri ci lu jëm ci wàllu euh, euh, sàngara boo xam ne tuttaxadu xallan boo xam dañ koy soppi def ko benn vinaigre xaala mu ne alayhi salaatu wa salaam tontu ne laa déedéet mooy kenn du ko def mu ne xadiis boobu axrajahu muslim mu ne imaam muslim ibn al moo ko solo rahmatullah alayhi mu ne wat wa Tirmidhi ak imaam at-Tirmidhi Abu Isa rahmatullah yi moom bi mu ko solo mu ne xadiisun xadiis la boo xam ne xasanun saxiix mooy xadiis la boo xam ne bu xasan la bu baax la saxiixun bu wér la. Ah, yoonu muy xadiis boobu noonu gisoon nañ ci masala yi nga xam ne ñoo jëmoon ci qawaa'idul fiqhiyya ak usul bi lu tolloog juróomi masaa'il yoo xam ne moom lañ gisoon ci xadiis bu njëkk bii bi ñu njëkkoon mooy li li jëm ci wàllu li naan saddu zari'a saddu zari'a dinañ ñëw ci loolu deuxième bi moo doon qaida bi nga xam ne moo naan al hukmu yaduru ma'a illati haythu daar mooy këne àtte bi day àtte day topp cause bi taxoon cause bi tax àtte bi ne fii la àtte bi di topp bu fi newee mu ne fi bu fi newul du fi ne ñetteel bi mooy gisoon nañ li jëmoon ci wàllu ijmaa muy consensus communautaire mais bi nga xam ne mooy bu savant yi looloo taxoon ñuy wax boobu tamit gisoon nañu ko beneen masala bi gisoon mooy li jëm ci wàllu tarjeex mooy nootal mooy nootal ci ay ah, dalil yoo xam ne Euh, dañoo ci kaw nii ci biti da nga dañu dañu wute euh, léegi mooy yan processus ngay jaar bala ngay agsi sax ci nootal ak lan mooy nootal hmm. euh, beneen bi bi mujjoon moo doon li jëm ci wàllu dalilu iqtiraan juróom yooyu lañ gisoon ci masala ci ci xadiis bi kon bi ci njëkk mooy saddu zari'a hmm. saddu zari'a lool ci wàllu usul la dafa nekk loo xam ne euh, premièrement mooy lan saddu zari'a prévention la moom lañ naan prévention mooy loo xam ne li ñu tere mu nga nële mu nga nële léegi nag lépp loo xamante ni mën na laa yóbbu ci loolu ñu tere dañ koy far tere ngir nga bañ a agsi ci loolu ñu tere beneen pour joxe exemple bu sariya teree ah, li nga xamante ni mooy mooy mooy prostitution wala dafa tere fu ñuy foo xam ne dañ fay naan sàngara fu ñuy naane sàngara yow léegi li la sariya di wax mooy ne eh, ñu xam ne par exemple bërëb fële lañ koy naane te yow boo fa demee yow de toute façon doo leen ko tere te daan dangay toog rek mel ni yow kenn nga ci ñoom bu boobaa du ne dem kër gële dañu tere ci ci ci luñ joyal déedéet du ne kër goog dañoo tere sariya da lay tere nga dem fa mais dañ koo tere cette fois-ci ndax dafa am luñ fay def loo xam ne loolu daganul te yow surtout ci cas yi mooy yow boo demee mënoo leen koo tere bu dee ne mën nga leen koo tere mën nga dem wax ak ñoom loolu benn exemple la walla ñu ne saddu zari'a mooy par exemple loo xam ne ci cosaan sax man na li loo xam ne jëf ji ci boppam lu daganoon la comme waajoo xamante ne ni moom day def vendange day def vendange xam nga wat huit raisin huit raisin loolu sharia terewu ko ci noonu luñ joyal ne ku huit raisin dafa xaraam non bay raisin xaraamul mais bu dee ne waa ji boo ko wittee fi nga koy yóbbu fee lañ koy defaree sàngara si bu boobaa dañ lay tere loolu ndax lan sabdu zari'a la ndax lool ngay def ngir bañ nga àgg ci li ñu xaraamal ndax boo ko wittee fële la jëm dañ koy defaree loo xam ne sarian da koo tere léegi ci euh, euh, loolu mooy d'une cadre général léegi nag mu def dans un cadre général mu def ci suñu hadis bi ban relation la am ak loolu ndax xam nga usul bi mooy qaa'id bi mooy dañuy dañu ñoom dafa dépasser dafa dépassé cas yi ñu nekk mooy dafa chapeauté acte yu bari lay doon yoo xam ne ñooy nekk ci ronam sauf que léegi ban lien la am ak suñu xadiis bi ba ba ba qaayida ba ba kii nu mu tudd euh, masala usuliya bi man cee génne mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañuy gis ne euh, Seydina Abu Talha euh, radiyallahu ta'ala anhu comme niñ ko gisoon ci taxriij bi ni nga xam ne moo yoroon alalu ay jirim yoo xam ne ay jirim lañu ci sàngara la woon sàngara la woon comme que dañ ko doon teera dañ ko doon door a tere mu ñëw laaj yonent ma alayhi salaatu salaam ndax man nañ koo soppi def sàngara mu ne déedéet waaye dañuy gis ne tere boobu loolu saddu zari'a la woon lan moo koy wane ndax muy hadiisu imaam ad-Daaraqutni biñ gisoon rahmatullahi alayhi bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon wax ne euh, euh, ne li gën ci seen sa euh, seen vinaigre yi ngeen defar mooy bi nga xam ne da ngeen koy jële ci seen sàngara yi ñu gis ne kon kon tere gële comme que acte bi da doon door a wàcc ndax loolu la loolu la gisoon nañ ko ci taxrij bi loolu la Seydina Anas euh, radiyallahu anhu wax dañ ko doon door a tere moom mu ne comme que nag alal ji maa ngi ko yor te ay orphelin laa ko yoral ñoo xam ne seen ay néew ju doole lañ man ni may def ma dem laaj yonent bi alayhi salaam lan est ce naa ko soppi quand ndax alal la mu man di deme alal la mu ñëw yeneen ci lay saab saab ne ko xaala mu laaj su la ki laaj mooy Seydina Abu Talha laaj laaj nañu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci wàllu sàngara soo xam dañ koy soppi def ko bi ne mu ne déedéet ndax lan ndax bu doon ne dañoo tàmbali premièrement ñu kere ko tey kere sàngara ku ñëw ñu ne ñu ñu ne la grawul bu boobaa mooy léegi bàyyi mooy appliquer loi boobu noonu muy ñu bàyyi ko bam leer na interdiction bi am na ñu sori ko loolu dootul mënatee nekk ndax bu dee dañu interdire benn mbir loi bi dugg ñuy interdire benn mbir ci ci saase ñu ne ubbil nañ jaay bunt yoo xam ne yu leen di may accès ci loolu mooy pour léegi mooy loolu daanaka interdiction bi du effective jamais mais yonent ma lay saa saa pour leeral loolu mu ne ko déedéet xaala laa te ñooñu ay jirim lañ ñu néew ju doole lañ amaana doon nañ ko soxla mais bi mu demee ci kanam mu ne li li gën ci li nga xamante ne mooy seen sàngar seen vinaigre yi ngeen di yi seen vinaigre yi mooy bi ngeen di jële ci sàngar la ñuy xam ne kon la mu ne woon déedéet loolu xam nañ lu taxoon loolu mooy mooy lien bi am fii entre saddu zaria loolu nag comme ni ñu ko joxe exemple nii ci lu bari la am daanaka ci àtte yu bari lay dox mooy lépp loo xamante ne ni ah te day day dugalaale ah, kii alwasailu tuxazu hukmu ah, hukma ma maqasidiha mooy moyens yi moyens yi nga xam ne bépp objectif boo gis moyens yi dañuy jëm ak tey objectif ba ñu jëm mooy ne exemple man bu dee ne bu dee ne xam nga yor sa oto di ko dawal loolu du ñu tere waaye bu dee ne cette fois-ci ma ne man sax aw moto damay dem ab abbu suñ saar otoom mais ni may c'est pour bon dem boîte de nuit bu boobaa mais jël oto bi di ko dawal ba foofa dañ koy tere ndax lan. moyen wu dawal ko noonu mooy ndax fa ma jëm moo xaram léegi kon moyen yi may utiliser bu may yóbbu ci lu xaram day jël àtte day am àtte objectif ba ma doon ba may viser voilà léegi contraire bi loolu la contraire bi mooy yi nga xam ne ñoo lay yóbbu ci loo xam ne lu dagan la lu dagan la mais euh, euh, yooyu dañuy nekk mais à condition mu nekk loo xam ne lu l'islam di nangu la ndax mënoo ne par exemple joxe azaka de lu baax la moo man yërëm naa pauvre mais aw ma lu ma joxee azaka ni may def damay braquer ji banque ngir mën a joxe azaka lool mënoo ne parce que bon waaye parce que al al al al al wasaa'il tuxadu hukmu maqaasidiha taxudu hukmu maqaasidiha comme que li may def li ma bëgg a def lu baax la kon nag braquer banque day dagan ci gote bi doono loolu kenn doono loolu du demee noonu loolu loolu du du du demee noonu masala bi ñu am fii mooy kii kii nu mu tudd kii usul bi muy saddu zari'a moo tax yu bari moo tax loolu en général boroom xam-xam yépp a koy utiliser mais surtout usulu côté maalikee yi xanaa bi lay dañ ci gën ci kii surtout côté boobu li jëm ci wàllu da gis yu bari ñu koy tere ngaan ne lii du tax ñu koy tere dara newu ci alors que loolu lañ ciy sóoraale loolu lañ ciy sóoraale moo tax nit bala nga boroom xam-xam bi bala mu joxe àtte ci dara il faut mu xam masala boobu ak loolu noonu pré question boobu contours yi mu xam ko surtout bu dee koo xam ne yàlla da koo nattoo muy ci wolof mu war a tontu wolof bu ay bu dul bu dul leerlu dina tontu yoo xam ne ndax ndax liñ ko ko présenté la moo tax il faut nga laaj ba affaire yi leer nañ ñu wax la lan moo nekk ci gannaaw li ñuy wax nga door a mën a tontu sinon di nga tontu tontu yoo xam ne après boo yëgee ne diw de la muy def ñu ne la ah nee na yaa ko waxoon yaa ne koon baax naa nga commencé di rëccu nan waxuma woon loolu moo tax loolu lu jara leeral la laaj yi dafa war di leer te loolu gisoon nañ ko ci wàllu euh, euh, atte kii euh, teeg gi nu xam-xam waxoon nañ li ñuy poser question il faut laaj yi di leer ndax bu leerul sa tontu mënula leer kon loolu moo jëmoon ci wàllu lu jëm ci saddu zarian bi ñu teg woon beneen masala bi ñu gisoon mooy bismillah maanaam fekkee mënuy expliquer sabdu zariya maanaam étymologiquement moo bi ba ñu may traduire saddu mooy sadd ci arab mooy loo xam ne kii ñu koy woowe voilà barrière barrière zariya mooy loo xamante ne xam nga euh, li lay yóbbu ci mbir li lay voilà mooy li lay jottali li nga li may jottali ko ngir àgg ci mbir léegi nag pour nag comme que lii fi ñu ciy wax mooy loo xamante ne fi mu jëm mooy lu xaraam la ñuy wax léegi nag pour bañ nga mën a am jottali ko ba àgg ci loolu ñu def fa benn barrière boo xam ne day couper court ak affaire boobu voilà lool léegi lool lool lool mooy bon pour gàttal loolu la mooy saddu zari'a loolu mooy ci yu ci yu xaraam yi nag lañ koy wax mooy yi nga xam ne sariya de ko tere lépp loo xam ne nit ki mën na koo def ba agsi ci loolu pour bañ loolu dañ koy couper dañuy couper court ci loolu teg ci benn loo xam ne ne lii dañ koy interdire fekk ci loolu la jëm bu deñee nag te loolu moo ñuy defal transition ci li ci tegu muy qaida Euh, fiqhiya bi alxukmu yaduuru ma'a illatihi haythu daara wujuban wujuban wujudan wa adaman aw adaman mu ne euh, al al hukmu yaduuru ma'a illatihi voilà léegi par rapport ak muqaddam question boobu maanaam loolu tamit mu am benn mbir buñ dara leeral foofu euh, mooy ne ni amee ni mu amee ci sharia ñu tuddee saddu zaria noonu la amee tamit lu ñu tuddee fattu zaria maanaam nga xam te ne dañuy ubbi tamit buntu bi maanaam pour jot lu ko waay loo xamante ne maanaam bu fi lii nekkutoon euh, lu lu xaraam mooy am wala boog loo xamante ne lu gën lu garaaw mooy am mu daal ubbi buntu boobu pour que euh, loolu bañ a loolu loolu bañ a am. voilà wala wala bokk pour nga mën en tout cas ñu mën a jottaliku comme li mu wax ne transition bi mu def par rapport ak al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman ak tamit euh, bi mu ne al-wasaa'ilu mooy qaa'ida al-wasaa'ilu ta'khudhu hukma maqaasidiha maanaam ne moyens yi dañuy jël acte yi li nga xam ne moom mooy objectif yi maanaam ci buntu boobu ci la saddu zaria génne maanaam ne nañu tëj lépp loo xamante ne dafay tax nga mën a jottaliku lu bon mais tamit lépp loo xamante ne daf lay yombal euh, nga jottali ko lu baax maadaama mbir moomu xaraamul ci jëmmi boppam maanaam loolu day daal nekk loo xam ne su fekkente ne lu war la dañ ko daal di ubbi ngir mbir moo war ngir nga mën a jottali ko loolu lu war la jazakumullahu xayran euh, kon buñ mooy transition bi kene acte bi day topp cause bi tax acte bi acte bi nekk voilà comme par exemple bal comme par exemple ñu ne ñu jël exemple bu mel ni bi mu jëloon sànq ne ci miskin yi dama leen a yërëm moo tax kon damay dem braquer ji benn banque pour mën a joxe azaka ci biir lool ci ngay gisee lépp loo xam ne dafa xaraam maanaam ci ngay ci waxam ci exemple boobu joxe exemple bu bu bu bu bu bu am solo la ndax dafay dafay daal nekk lu lu lu lu leeral une bonne fois pour toutes maanaam li nga xam ne moom la ñenn ñi di wax naan. Euh, masalan euh, alal bi moom man day dëgg dëgg la li may def baaxut waaye alal bi moo ko amee nangam laa ci def maanaam jàpp na lu baax la ci def parce que lu xaraam loolu mënoo seet mënoo koo jëfandikoo ba def ci ba def lu baax loolu man ta ne parce que jëmmi loolu moom wax origine mbir mi euh, origine maanaam maanaam fi ngay li al mbir mi origine am dafa ëpp solo sax parfois maanaam mujjantalam maanaam euh, mbir mi fi mu jóge su fekkente ne dafa bon loolu pour nga setal ko ci yoon wi dafa jafe wala parfois sax day nekk mbir moo xam ne daanaka mën a koo setal comme tey bu ñu xoolee xaj yi mbaam xuux yi wala boog bu ñu jàppee ne mbaam xuux masalan euh, bu xësee ba nekk mbaam xuux mooy origine bi loo def def def maanaam lu muy gën di màgg loo def def defit pour mu soppeeku ba génn ci ñàkk sabe gi dugg ci sa maanaam génn ci sabe gi mu nekk sabe dem ci leneen day jafe noon la alal ak am am nen maanaam alal bu xësee ba xaraam maanaam ci cosaan pour nga jëlee ko ci cos ci ci lu xaram loolu maanaam sobewu gi mu sobewu ci maanaam nga indiwaat ko ci laat loolu c'est presque impossible loolu c'est presque impossible du du benn dépense moo koy daganal amul euh, maanaam tey fi tollu alal doo xam te ne ci lu bon lañ ko amee maanaam alal mu dorog alalu moto moto alalu musique alalu euh, lamb alalu yooyu yëpp ak euh, euh, ak ak football mooy ci ko niñ koy defee suñ jamono ak yooyu maanaam nga dugal ko ci fu dagal wala koo xam te ne sax dafa dafa dafa nekk farata loolu tax taxul mu baax comme voilà léeg-léeg maanaam moo tax yooyu yëpp ñi di ñi di ci wàllu diine tamit ngir buntu saddu zaria boobu maa ngi jégalu ngir buntu saddu zaria boobu war nañuy def attention masalan tey mënuma concevoir maanaam ci diine daal maanaam mënuñoo concevoir ñu ne masalan euh, ñun parce que par exemple ñun ñi par exemple dañoo war a organiser gàmmu ren euh, waaye masalan musicien sàngam moo ñu aar euh, moo ñu wala moo ñu jox sonorom yi et loolu kii la ba pare ñu taxaw ci mbedd mi di ko waxtaane maanaam ci ci ci gàmmu gi naan ñu ngi gërëm dëgg dëgg euh, musicien di wun ndax <coughs> sunuwam yi <coughs> ren ci bu dul woon moom ci sunu gàmmu gi du neex ne ngir ne moo joxe sunu yi loolu dafa nekk loo xam te lu maram moo tax bu jëmmi àll gi ñu ko àll moo xaram mais ñu jëmmi taxaw gi ñu taxaw di ko ko di ko remercier ci loolu moo xaram lu tax parce que loolu euh, fajlu gane a moo tax maanaam bu jëmmi gërëm nit ci lu njekk gum la baax lu mu la defal moo xaram ndax loolu ku nekk xam na ni lu baax la waaye le fait que ñu ko koy gërëm ci mbooloo mi loolu day daal di xaram lu tax ngir saddu zaria parce que suñ ko defee loolu c'est comme si dañuy wax ñi ci def ni leen li mu nekkee finalement tax koo garaw noonu maanaam ci bunt boobu lay lay lay daal di xaraame euh, tey par exemple bu fekkente ne dafa am benn waay bu Euh, bu nee tamit day day euh, euh, comme kaawu azaka bi ngay wax tamit maanaam ne fatku zaria maanaam fatku zaria bi mooy lan mooy ne par exemple ah azaka bi kat war naa ko génne mi ngi nii tey laa ko war a joxe parce que tey la moyen bi may def pour mu yegg ci ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a jol jot maanaam moyen boobu noonu nga utiliser ko buntu boobu day nekk lu war ci yow maanaam tey par exemple munoo ne maanaam tey mel ni dem juma mm-hmm. dem juma jot na war na mm-hmm. nga ni heure baa ngi jot euh, nga xam ne boo doxee day daal dangay da ngay daal di tardé bu boobaa jël transport yi day daal di ràññeeku ci yow maanaam euh, euh, un euro ngay fay huit cinq euros en tout ci sa mesure poche ci sa selon sa poche mu toll nga jël transport yi ngir bañ a ngir fekke jumaa ji day daal di ràññee day daal nekk loo xam ne dafay daal di war mooy loolu exemple la ci fattu zaria voilà ah bu ma demee damay tardé loolu du wax bu boobaa dañuy jël transport yi voilà ak ak ak yu mel loolu nag moom mooy maanaam kii yooyu yooyu yooyu moo yooyu mata bàyyi xel la ci ci ci ci buntu fat ci saddu zaria ak voilà ak fattu

maanaam julli ci day xaraam wala boo ci jullee du baax ngir ne tabax jëlul xaalis bi joxe ko directement et tamit du lu niroog masjidu diraar mais moom ci jëmmi boppam du ci am tiyaaba masalan tey bu ma jëlee maanaam nit ki tey bu fekkente ne alalam fi mu ko amee dafa xaraam mu jël alal ji euh, saraxe ko ki mu ko sarax moom dana ci jariñu ki mu ko sarax moom dana ci jariñu kayit binde ko comme ki la ko jox li mu ko jëlee dafa xaraam yow dafa xaraam nga jëfandikoo ko loolu tam mënuñu ko wax sauf que euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoo doon jël maanaam ñoom ñooy gérer tabax jàkka jooju ñooñu ñoo war a def attention ba nga xamante ne duñ ci dugal lu dul lu dagan lu dul lu dagan parce que foofu problème bi muy nekk moom mooy boo nee euh, buñ ne musicien sàngam wala footballkat sàngam moo ko tabax il faut que ñu vérifier ne mboolem alal bi ñu dem ci moom la jóg parce que su fekkente ne lépp jugewul ci moom pour mu xaraamal julli ci jàkka jooju wala ci jumaa jooju loolu dafa laaj vraiment dalil loolu dafa laaj dalil euh, bu fekkente ne dafa am euh, waa ji nga xam ne euh, mais am na benn mbir mu am mooy ne hatta ci jaahiliya yi waa Makka da loola tax Kaaba gi matut kaaba gi ni mu mel nii bokkut ak ni mu ni ko moom Ibrahima tax dafa xewoon alayhi salaatu wassalaam kaaba gi nii mu mel nii dafa manqué lu tax parce que waa Makka bi ñu koy tabax bi ñu koy tabax dañ ko bëggoon tabax mais problème bi mooy matériel bi dafa matul te bëgguñu dara lu xaraam dugg ci ñu tabaxee ko nii mu nii mu nekkee nii maanaam maanaam su fekkente ne maanaam yéefir yoo xam ne ñoom ci jaahiliya borom subhaanahu wa ta'aala yenkewal na leen parce que loolu yenkewalu borom bi kese la borom subhaanahu wa ta'aala yenkewal na leen ba nga xamante ne bi ñuy tabax euh, jàkk jooju maanaam néegam bi dugaluñ ci dara lu xaram ndax comme li euh, al imam Sufyaan ibnu Uyayna wax rahimahullah bu naan bu fekkente ne dafa jël alal ju dagan alal jooju ju xaram nga bëgg cee def lu dagal ñu ngi mel ni ki jël ay mbéewal euh, ne def ci raxas sobe ne def ci dindi sobe du ko yokk lu dul ak sobe du ko yokk lu dul ak sobe euh, ñu nag nag ñun ñun nag ñu ne waxu boobu wax boobu mu wax moom al imam Ibn Uyayna wax la joo xamante ne dafa dëppoo ak waxu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith sayyidina Umar Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma bu nekk Sahih imam Muslim ak sunan imam At-Tirmidhi rahimahullah ye rahmatullahi alayhima Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la la salata bi ghayri tahurin wala sadaqatin min ghulul maanaam laab laab du am su fekkee maanaam julli du am su fekkente ne laab amut waaye tamit sarax mënta wér su fekkente ne alal ji ak maanaam ak ger la maanaam ak jël alal comme butin de guerre nga daal di koy génne ak avant ñu koy distribuer avant ñu koy séddale nga daal di koy nangu maanaam ci gàttal euh, sarax mënta dagan mënta wér ci alal yoo xam te ne dafa xaraam voilà mais euh, suñu ci génne loolu en pour tënk daal euh, li nga xamante ne moom moo moom lañ mën a ñun moom lañ mën a wax ci suñu niveau mooy daal ku am beneen feneen foo jullee nga jullee ko mais mais du ñu yegg ci ne foofu jullee fa dafa xaraama wala soo fa jullee sa sa julli baaxul ak yu mel noonu loolu vraiment man mënu ma ko wax xaw ma nag xanaa peut-être seen faalu moom dina am nañ ci mais man li nga wax rek moo ci am. kon li nga wax a ci am ndax ki ko def daal la dul jariñ hmm. moom mi ko def moom la dul jariñ waaye ñett jullee ndax amul dara luy lu luy yàq seen seen seen julli lu tabax bi du moo ko yàq mais ki ko def moom mënu cee am lu baax moo jël alal di daganul dem di ci jox ko nit aja ci Makka moo yem hmm. mooy ne ki nga ko jox moom bu leneen yàqul ajam de ajam mën naa baax mais yow mooy loolu doo ci am dara yow yow ñu ko joxe doo ci am dara te boo bëggee tamit ñu la ciy tagg lool ak bàkkaar ci kaw bàkkaar nga yem waaw jazakumullahu xayran te si ba baal ma lool dafay dugg ci xaayida bi am mosoon nañ ko jàng fii yaakaar naa ci téere yi mooy xaa kii wi euh, mooy xalil euh, xalil nax yi voilà yaqtadil fasaad am laa voilà halil nax yaqtadil fasaad am laa qaida usuliyya ci la mas'ala usuliyya mooy ndax bu ñu xaraamale ndax bu ñu teree dara loolu day waral yàqu jaamu yàlla bi waa wala déet di juróomeelu xadis bi la voilà voilà effectivement foofu la parce ni yeen ti dafa dafa tere woon ñu voilà exactement ci ci ndox mi effectivement voilà maanaam daal dugg ci ci ci ci ci ci ci règle boobu voilà mais foofu noonu gisoon nañ ne am nax yu euh, bu dee ci ci wàllu itlaq maanaam ci lu ñu doyal ñu wax ne ak nax yu euh, maanaam yaqtazul fasad loolu mënuñu ko wax mënuñu ne tere day waral yàqu jaamu yàlla bi comme tey par exemple bu may dee jàpp ci ndox mu ma sàcc ndox mi bu ma ko sàccee ba pare di ci jàpp ndox mi xaaraam na mais sama jàpp wér na ba mu def ci xanaabila yi rahimahumullah ñoom ñu jàpp ne ndox mi dafa xaraam moo tax ñoom ci sartu njàpp dañ cee boole ndox mi dagan loolu dañ koo boole ci sartu njàpp dañoo boole ci sartu julli place bi wala yére yi ngay sol pour julli ak yooyu yëpp dagan parce que soo jullee ci place ci place boo xamante ne euh, dafa xaram maanaam ngir ne alal gi nga ko amee wala li dafa xaraam wala boog loo xamante ne moomoo ko loolu dafa dafa dafa xaraam d'ailleurs sax ñoom dañuy wuute ndax tey su ma nekkee ci tool boo xam ne dama ko nangu paa yi may def pour génn ci tool yi sax ndax paa yooyu dama ci am bàkkaar woon dé <laughs> maanaam paa yi may ji dem pour génn ci tool jéego yi may def pour génn ci tool bi pour bàyyee ko borom finalement maanaam ci biir tool boobu jéego yooyu ma ciy def sax ndax dama ci am bàkkaar woon dé ngir ne Euh, di jëfandikoo loo xam te ne dafa xaraam ngir def ci jaamu yàlla lool day yàq jaamu mais comme niñ ko gise woon dafa am ay ay cas de figure bu fekkente ne ci zaatu ci maanaam tere gi ci jëmmi euh, maanaam ak na nax maanaam lu ñu wax tuddee ak nax yu li zaati yi dañu ko tere ngir jëmmi boppam ak la ak na li mu jaawiri yi ndax dañ ko tere wala ba ngir dafa dëkkaale ak mbir mi maanaam loolu yooyu yëpp du benn xam nga tey par exemple bu ñu boo julli doo reetaan wala doo wax loolu dañ loolu boo boo waxee ci biir julli gi wala nga reetaan xàqataay ci biir julli gi da yàq sa julli ngir la ngir dëkk bopp maanaam ngir jëm ni mbir mi lañ ko teree contrairement ak tey euh, buñ boo xam ne loo xamante ne dañ dañ dañ koy tere ngir la mu dëkkaaleen maanaam tey fi mu toll yéere yéere nga sol yéere boo yéere boo xam ne da nga koo sàcc dafa xaraam mais yéere boobu bu ma ko solee julli li ma sol julli sol gi ma ko sol xaraam na mais bu sama julli baax na selon li ëpp ci borom xam-xam yi. waaye xanaa bi lay rahmatullah am ñoom dañoo jàpp ne mbir moom dafa xaraam ngir ne an nahi yaqtadil fasad ñoom ñoom loolu la ñu wax waaw. voilà jazakumullah xayran ah, boobu dama ko fàtte woon xaay na usul yo boobu ah, ci ci leeral bi ndax day ndax bi ñuy wax tamit lool lañ loolu laa ci xalaatoon mooy que ne comme que lu bon dañuy tigi contu lu gaaw moo tax détail bi alhamdulilah ba nga ko leerale mm. euh, kon loolu moo jëm kon ci masala boobu mm. euh, bon ku ci gën bëgg lu yaatu kon xadiis cinq bi ci Bulughul Maram insha boo fa demee biñ ko gën a am yu gën yaatu ak yi mu wax ñu gën a ko fa gën a foofu walillahi alhamdu wal kon léegi euh, kon beneen bi kon moo doon al hukmu yaduru ma illati kene atte atte day wër wërloo ak li nga xam ne mooy cause bi tax atte bi newe wujudan bu fi atte bi newe bu fi cause bi newee acte bi dafay ne wa adaman bu fi bu fi cause bi newatul acte bi dootu fi ne loolu mooy lan mooy euh, dañuy départ ci suñu xadiis bi mais mooy départ mooy exemple kese mooy yonent mi alayhi salaam tere gi mu tere sàngara sariya tere ko mooy dafa am lu tax ñuy tere sàngara li gën a tax ñu gis li mooy masalatul istihaala bi ñu gisoon nga xam ne mooy yi nga xam ne dañu sobewu bu ñu ko so bu bu soppeeku woo wala ñu soppi ko ba mujj laab est léegi dama dama naan moo affaire bi sàngara la woon ndax vinaigre bi ñu gis fii xadiisu vinaigre bi lañ ne mooy ci sàngara lay jóge léegi lan moo tax sàngara ñu xam ne lii dafa xaram lu tax vinaigre bi mujj dagan mooy dafa dafa soppeeku comme que dafa soppeeku kon acte bi amoon ci cosaani sàngara mooy xaraam googu day deñ ndax lan cause bi taxoon muy mànditel muy li nga xam ne mooy mandilaate bi dafa deñ comme que deñ nag kon acte bi day mujj deñ lool ci exemple suñu xadiis bi lool la mooy ne euh, li yonent bi alayhi salaam di tere li sharia tere fi naan sàngaraat utiliser ko buñ demee ba mën a tax li taxoon li nga xam ne mooy tax mu naan sàngara muy li nga xam ne mooy tax mooy mooy mandilaate gi bu deñee day mujj àtte boobu mën a tooni lii àtte boobu la yor loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah ñoom ñëpp d'accord nañ te kenn dëpp euh, euh, wutewul ci këne sàngara bu dee dafa soppeekul boppam naturellement ba nekkaat vinaigre ñëpp d'accord nañ ne laab na ndax lan àtte ba deñ na cause bi cause bi taxoon ñu koy xaraamal deñ na kon àtte bi day mujj deñ loolu mooy exemple qaayida bi mu am yeneeni exemple ci al hukmu yaduru ma mooy bari na yu sari ay cere yoo xam ne il suffit cause boobu deñ mu cause bi dañee dañuy xam ne kon li taxoon mais loolu dafay laaj ñu xam cause bi mooy lan ndax fekk xamuñ lu tax lan mooy cause bi bu boobaa mënuñu ne Euh, manuñu ne kon léegi acte bi dafay jóge déedéet il faut cause bi ñu xam ne lii mooy cause bi loolu lu am solo la ndax du léegi mu des bu dee ne dafa nekk loo xam ne cause yi dañoo bari li tax ñu xaraamal ko cause yi dañoo bari yow kon benn bi rek bu deñee manoo ne kon léegi acte bi day deñ déedéet ndax cause dafa bari ay cause te gisoon nañ ne acte non benn acte dina am cause yoo xam ne li ko waral cause yu bari ñooy waral acte bi wàcc wala lool gis nañ ko ci suñu xadis bii nii que ne bon li tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhi non xadisu mbaam bi xadisu uh, mbaam suuf bi mooy mooy tere lekk gi yàpp bi xam nga gisoon nañ cause yu bari yi am na ñoo xam ne ci saxaaba yi même ci saxaaba yi radiyallahu ñoo xam dañu jàppoon ne non lii parce day lekk sobe moo tax loolu moo tax ñu koy tere am ñeneen ñu ne non parce que la woon am ñeneen ñu ne ñun déedéet affaire bi dari mooy que mbaam mi ci boppam te loolu mooy li hadis bi wax que moom ci boppam moo sobewu léegi par exemple ci ci cause yooyu lan moo ñuy wan ne lii mooy cause bi loolu bokk na buñ accès ci hadis boobu ci masala yooyu nañ gis tanqiixul manaan dinañ gis lan mooy wax lan bu dee at dafa wàññi. benn àtte bu wàcc fekk bi muy wàcc ay cause yu bari nekk ci affaire bi ñu ngay fexe xool ana ban ci cause yooyu moo tax u àtte bi wàcc ndax fekk xamoo loolu mooy al-hukmu yaduuru ma'a illati manu dox il faut nga xam cause bi par exemple bu dee exemple bi ñu wax sànq euh, ñii ne parce que day lekk sobe ñii ne parce que monture la woon ñii ne parce que bon day day day kii euh, euh, dafa bokk kii dafa sobewu ci boppam loolu il faut ñu xam lan moo tax léegi lan moo ñuy xamal ne euh, euh, que ne dafa sobewu ci boppam la mooy yonent mi alayhi salaatu moo ko fa innaha rijsun kon dañuy xam ne ndeke moom li mu sobewu ci boppam jëmm boppam la bu boobaa nag kon mooy par exemple ki ne woon parce que day lekk ay sobe mooy cause boobu bu deñee affaire bi loolu du ci dara ndax loolu du cause réelle bi moo tax alxukmu yaduru ma illati dafa soxla ñu xam nag kon kon illa boobu mooy lan cause boobu mooy lan sàngara bi xam nañ ko sàngara bi mooy lii muy mandil moo tax bu deñee deñ na bu fi newee mu mujj nekk lu xaram mooy loolu mooy mooy différence par exemple exemple yi ñu jëloon ci gélatine yi par exemple mooy ne affaire bi deñul cause bi taxoon ñu xaraamal ko deñul sàngara bi li taxoon mooy dafa transformé wu nekkaat leneen alors que lii mooy dañ koo jël def ko ci biir moom du lu transformé wu léegi pour loolu lu mel noonu par exemple dagan mooy il faut côté comme mbaam moo xam ne euh, sobe boo xam ne dafa dafa dafa lu sobewu faatu pour nga mën ko utiliser waat mooy transformation istihaala bi pour ñu ne lii nii jóge na ci acte bi nga xam ne mooy ak ñàkk laabam mën a laab il faut il faut mu transformer wu complètement bu amee nag bu boobaa kon acte bi dootul doon dootul doon ñàkk la ak xaram day mujj nekk loo xam ne lu laab la ndax al hukmu yaduru ma'a illati mooy acte bi da koy toog voilà euh, kon pour continuer woog naa baax na wala yeneen exemple wala doy na baax na mm-hmm. baax na kon Euh, beneen beneen masala bi euh, ñetteel bi moo doon li jëm ci wàll euh, kii loolu tamit ci wàllu usul la mooy ijmaa al ijmaa mooy consensus communautaire waaye dafa am ay ijmaa yu bari ijmaa dafa bari ijmaa bi ñuy wax fii ñun bi ñu soxal mooy bi nga xam ne boroom xam-xam yi ñoo ñoo ci rahmatullah alayhi ñoo ci dëppoo rawatina boroom xam-xamu domaine boobu par exemple bu dee dañuy wax ci wàllu usul boroom xam-xamu usul yi dëppoo ci lenn d'accord ci ñoom ñépp ñoom ñépp amul fii dañ naan ijmaa'ul usuliyin boroom xam-xamu usul yi ñoo ci d'accord moo léegi ñun en général bu ñu wax ijma ci wàllu fiqh lañ lañ koy wax surtout suñu jotaay bi en général loolu lañ koy utiliser mais am na ijma boo xam ne bu awaam yi la boo xam ne mooy commun des yi ñoom ñoo dëppoo di def dara mu mujj daal daanaka affaire bi mujj nekk loo xam ne foo dem doo gis ko wuteeg loolu mais boobu moom taxul ñuy wax mooy ijmaa'ul awaami la yu'tabar euh, euh, euh, consensus lambda yi ñoom gaa yi nga xam ne jànguñu mooy jànguñu sariya tax ñuy wax ce n'est pas que professeur d'arabe en université la que moom xam na affaire yi mm. non non bi du maîtriser na langue bi déedéet mooy est bu dee professeur boo xam ne il manie bien la langue arabe mais maîtriser wul kii kooku ci awaam yi la bokk ci côté boobu ci charia bi moom am mii la léegi ñooñu nag bu ñu dëppoowee ñoom ñoom seen bos taxul ñuy wax voilà moo tax ndax baax na baaxul kenn du xool ne moo siiw ci dëkk bi rawatina réew moo xamante ni du réew mu ñu xamee mu ñu xamee diine voilà par exemple xoola euh, euh, euh, bu dee comme li imam Malik rahmatullahi alayhi ak ngiiru Malik yi li ñu mujj mooy waa ahlul Medina waa Medina jamono ji moo doon bi avant moom ba ni muy kiiwee ba ay jamono que ne ñoom buñ dëppoowee ci benn kii moom nga gis ne fondement ne ci ngiiru Malik yi rahmatullahi alayhi loolu du da indi lenn fële rek ñu ne ñu ne bon malgré que ne waa Medina d'accord dëppoo nañ ci nañ ko dindi non ndax loolu dafa dëgër ndax ñoom dañuy jële seeni maam lañ jële seeni baay ñu jële seeni maam ñu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu bu ñoom ñépp dëppoowee te ñooñ dañoo xam ne ñoom dañoo nekk ci mooy dañoo préserver charia bi nekk ci looloo tax ñoom te bu ñuy wax du ne mooy ñooñu la ñuy wax ne ñooñu bu ñu dëppoowee waa moo euh, waa ahlul Medina bi ñuy wax du ne par exemple tey nga ne kon naa dem Medina xool lu ñuy def ah non non que ne léegi ma demee gis waa Medina liñ dëppoo kon loolu moom la Maliki yi wax rahmatullah waxuñ loolu de loolu taxul ñuy wax kon ijmaa bi tax ñuy wax fii mooy bi nga xam ne boo xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo dëppoo ci ñoom ñépp consensus boo xam ne unanime la que ne ñoom ñépp d'accord nañ ci lii par exemple comme li jëm si wàllu sàngara si ñu ne mooy loolu di woon nañ ne ijmaa da cee masoon a am que dafa dafa nekk loo xam ne lu lu sobewu la waaye gis nañ ne gis nañ ne après am na ñoo xam ne dañoo jàpp mu ne moo affaire bi moo ñoom gisuñ ne noonu la demee voilà mais ijmaa bi day nekk loo xam ne ndax bu xasee fasu euh, bu xasee taxaw ijmaa bu xasee taxaw dara du ko dindi dara du ko dindi ta il suffit mu am ci benn jamono ndax yonent bi alayhi salaam lool suñu borom moo ko garanti la que ne xeetam. comme moom alayhi salaatu salaam ni mu ko waxee du ñu dëppoo ñoom ñëpp nekk ci grier defandoo loo xam ne période jamono joo xam ne mais borom xam-xam yépp li ñuy def lépp ak réer la tudd loolu yonent bi alayhi salaam nee na moom buur yàlla moo ko garanti la loolu que ne xeetam duñ dajaloo ci loolu kon dañuy leer ne kon ñi nga xam ne ñooy élite xeet bi yor xam-xam bi téye ko di ko doxal di ko jàngale te yàlla tax ñooñu mënuñoo dëppoo ci loo xam ne neen la woon moo tax loolu pour dara du ko fi mën a dindi léegi nag manoo ñëw ne jamono weesu na am na ay ay ay ay ay ay gaa yoo xam ne gis nañ ne mbir mi waratu la demee noonu ñu ne dañ ko fi dindi non loolu bu xasee am fu taxaw na ndax suñu borom tamit dane képp koo xam ne waman yu shaqiqir rasula képp koo xamante ne dafa wuteeg yonent bi alayhi salaam mooy yon bu defee bu nee bu tëralee dara yow nga def lu wuteeg moom daanaka mel ni yàkkamti nga yàkkamti nga ñu ne lii de mooy sunna wala lii la tëral nga def lu contraire mu ne képp koo xam ne noonu lay def hmm. min ba'di ma tabayyana lahul huda ginnaaw bi nga xam ne njub gim fi indi moom alayhi salaatu ak acte bi ci loolu noonu ñuy wax leer na mu leer la naññ dofoo jinne jàppu la mu leer la mais quand même nga ne moo mais malgré tout ça man je suis libre léegi je suis libre gi mooy wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin je libre gi loolu lay tekki mooy mu topp weneen yoon bu bokkul ak yoonu jullit ñi ndax way ngëm yàlla yi ñoom ni yonent bi sa salaam ne ci la ñuy ne ñu d'accord ci lépp yow nga ñëw pour wane xaw ma bëgg ñu gis la wala bëgg yooyu yooyu euh, mooy indi fi wax ju tumuranke joo xam ne yaa ko fiy door wax mu ne wa yattabi muy topp ghayra ghayra sabilil mu'minin beneen yoonu wuteeg wi nga xam ne moom la yonent bi saa saam taraasalal tëralal ñi nga xam ne ñooy wër gëm yàlla yi mu ne kooku nu wallihi ma walla dañ koy dëppaleeg fa mu dëpp mooy fa mu féete lañ koy féetale wa nasli wa nuslihi jahannam ñu dugal ko jahannam wa sa'at masira taf mujj ga nag mujj foofu wax dëgg yàlla neexul te ñaaw na kon loolu lépp day wane ne kon ijma bu xasee am loolu mooy kenn mënu ko fee dindi te loolu nag moo tax euh, par exemple li nga xam ne ci masala yi ñu gisoon keroog ci wàllu sàngara si ak yooyu mooy dangay ngay gis ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi bu ñuy bu ñuy traité sujet boo xam ne dafa am ijma mais duñ ci nekk di étaler wu ciy détail ak i ay adilla di indi yu bari non ñoom day ndax ñoom c'est vrai noonu la c'est évident mais le évident woon évident watul ku dund vingt et unième siècle gii xam ne la évident woon évident watu ndax wax yu tumuranke gone diñ ko dégg ci réew mi ci gox yi fu ne ak réseaux sociaux yi mu gën a takkarnaa ci gaa yi mel ni ñu xaptalu mooy lu ne ngay dégg lu ne lu ne mooy nag comme que demee na noonu bés boo fi toogatee naan ijma kese boo ndax aaya bi te aaya bi pourtant ku am xelam leer ci l'islam wax dëgg yàlla war naa leer mais comme que léegi lëndëm dafa fees dafa bari wax yi tamit li ngay dégg bari doo nit ki dina dem bu ko yàlla gindiwul dina dem ba moom dootul xam ko muy teg tànkam lool nag bu boobaa comme que noonu la demee mooy ne ijmaa kese am na ci darul darul darul doyati dootul doy il faut kon léegi ngay indi dalil yi mais leeral dalil yi lan moo taxoon boroom xam-xam yi rahmatullah wax ko ndax bu amul rek ñu bari di nga mën ngaa wax bu suba wax ne lii ndax dalil bii ndax alxuraan bii ndax sunna bii après avancé mais ñëw ba léegi leeragul ci seen bopp léegi nag ijmaa nag euh, loolu euh, par exemple ndax ndax est-ce que boroom xam-xam yi d'accord nañu ci wala déet ginnaaw kon bu ñu xamee luy ijmaa ak que bu xasee am ci benn ci jamono yi jeex na beneen jamono du ñëw ne folli nañ ijmaa ba amoon loolu manu la nekk. biñ gisee ne loolu ndax alxuraan a ko saxal yonent bi alayhi salaatu salaam saxal ko tamit ci sunna léegi mu des mu des léegi mais est-ce que ijmaa moom ñépp mooy d'une façon lu ñu joyal moom ñépp ci d'accord loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi première partie première li euh, état mooy ñoom ñépp ci d'accord bu dee ne u saxaaba yi la radiyallahu anhu bu dee ne ñoom ñépp saxaaba yi radiyallahu anhum lañ ñoo dëppoo ñoom ñëpp ñoo am moo am consensus ci benn masala ñoom ñëpp gisuñ ci wax bu wuteek loolu boobu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp d'accord que ne ijmaa dañ koy nangu sauf que léegi nag mu def en dehors de saxaaba yi radiyallahu anhum est-ce que ijmaa day mujj di continuer comme ñoom niñ ko jàppoon fële loolu jamaahirul ulama dañ ne ah tey ba mu def zahiri yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne ñun d'accord ñu ci beneen ñun ijmaa bi nga xam ne bu saxaaba yi radiyallahu boobu kese lañ bu burul bii ñun duñu ci d'accord ah, léegi mu am beneen façon ndax ijmaa xam nga ijmaa dafa am xam nga sànq maa ngi naan gisuñu ci bu dee saxaaba yi radiyallahu anhum gisuñu ci beneen wax bu wuteeg loolu ndax dafa am lu ñu naan ijmaa as-sukuuti ijmaa boo xam ne mooy manoo ne manoo ñëw ne euh, bon comme buñ jëlee génération ñoom imam Malik rahmatullah alayhi ak foofu manoo ne ah imam Malik de wax na ci imam Layth wax na ci ñoom imam ñoom imam euh, kii euh, ñoom imam Sufyan wax nañ ci ñoom imam al-Awza'i wax nañ ci manoo am loolu mais mu nekk loo xam ne gisoo kenn ku wax mooy am nga ñu bari mais am na ñoo xam ne ñoom gisoo ñu prononcé wu loolu tamit mu nekk loo xam ne man naa xew man ñoom yëg nañu ko te te wanewuñu luy wane ne d'accorduñ ci lii wala boog noo àtte bi du lii bu boobaa dañ naan lii ijmaa sukuuti la mooy ne même ñu bari mais yëg nañ que masala bi lii nii mais waxuñu ci àdduwuñ ci ndax boroom xam-xam yi noonu la mooy ñun li xew léegi ay damay man da nit nag da ngay maandu bàyyil nit ñi ci lu ñu ne ñoom doon ñoon def loolu muñ gisee loo xam ne du noonu comme ni leen ni ko yonent bi alayhi salaam jàngale xeet bi yépp loolu la mooy dañ doon taxaw ne lii nii du yoon ak niñ koy waxe nag ak fi ñuy jaar ngir ak mais en tout cas ko leeral moo tax buut ne dañuy noppi gis lu dul yoon ñu noppi ci parce que pour faire pour plaire aux autres non ñoom xamuñu woon loolu fair play loolu bu fair play fair play mooy nga wax dëgg ji boo waxee dëgg ji ak teggin yi mu àndal yi mu war a àndal loolu mooy fair mais nañu toog bàyyi gaa yi def lu leen neex parce que fair play moo gën a rafet moo gën a ànd ak maandu loolu loolu demewul noonu kon mu am kon luñ naan ijma'u sukuut yi kon loolu mooy côté boobu léegi kon ah ah, ah nu mu tudd waaw bismillah ah waaw mooy ñoom bu ñu bu amee consensus ci seen biir loolu lañ naan ijma'u saxaaba boobu nag boobu moom la ñépp d'accord que ne loolu loolu dañ koy nangu mooy argument la bu nee dañ koy nangu mooy argument la mooy ijmaa ci argument yi la bokk yi nga xamante ni yow bu waa wuteeg nit ci benn masala nii euh, bokk yow nga ñëw ne lii ijmaa la loolu ab dalil la loolu ab dalil la léegi mais comme niñ la ko waxee léegi dafa laaj di ci dugg di leeral nag lan lan moo nekk ci ginnaaw ijmaa bi ndax looloo tax des fois yenn ijmaa yi di nga dem ba même dalil bi doo boo gis ci dalil bi ndax doyloo gi boroom xam-xam yi rahmatullah doon doyloo ko ne comme que ijmaa am na ci chercher dalil di ko tudd tout le temps tout le temps jaru ko dina dem nag ba benn jamono ñàkk koo tudd googu day day jur problème hmm. comme ni mu koy jure ci ñoo xam ne ndax ñu góor góorgóorlu lañ kat mënuñ ne góorgóorlu mais ñu dem ba yu évident li réer leen te loolu gis nañ ca exemple ci masala yi ñu mujjee gis mu dem ba réer leen ba taxaw ba tax ñu mën a taxaw ne lii moom dalil amul amul benn dalil ñii boroom xam-xam yi koy wax li ñuy sukkandikoo loolu dëgërul te pourtant dalil bu leer da ciy ne mais comme que duñ ko expliquer ñoom ñu foog ne loolu ma su am kon ma loolu moo jëm ci ijmaa bi euh, baax nam wala léegi beneen masala bi ci tegu woon mooy li jëm ci wàllu ak tarjiix ak tarjiix mooy mooy nootal ndax loolu euh, fi muy fi muy mën a nekk mooy ci euh, ci dalil yoo xam ne dañoo bari mooy ab àtte bu taxaw benn question masala ñu gis ay dalil yu bari mais sauf ko dalil yi ñu gis sauf que euh, tarjih mooy processus bi du du du ci moom ngay tàmbali mooy bu dee da am ñaari texte yoo xam ne dañuy wax ci benn question li nga xam ne moom la moom la mooy mooy étape bu njëkk bi mooy da ngay fexe def lu ñuy wax aljamoo mooy dangay ngay fexe dalil yi argument yi nga am moo xam xadiis yi alxuraan yi ak yooyu da ngay fexe comme nga waaw nga boole leen nga fexe boole leen loolu mooy euh, maslakul jam'i loolu ngay njëkke ndax al jam'u al i'malu xayrun wa afdalu min al izmal ndax wa awla aussi mooy nga nga nga jëfe dalil yépp moo gën te moo gën a yey nga ñëw tànn ci benn bàyyi bi ci def ndax bés boo fi bàyyee bi ci def bu boobaa manoo assuré wu ne yow yeneen tubaab yi sax bu dee ay xadis la li mu li mu digle yëpp def nga ko manoo ko assuré hmm. c'est sûr que am nga boo bàyyi. léegi nag yi ngay yëkk def dañuy xool est que man nga leen a boole wala déet boo leen mënee boole xayrun lool mooy li dee nag def nga lu ne mais lool bu ku loolu moom ñëpp xam nañ loolu boroom xam-xam a koy def hmm. bu dee ne boobu essayé a mais lii daal. wax dëgg yàlla moyens yim am ak lii daal mooy jàppandiwul pour nga boole ko presque moom ci moom man da ne bu boobaa nag nga jàll ci tarjih bii mooy nga ne damay xool damay nootal mais sauf ko booy nootal doone man bii wa ma neex mooy du affaire du affaire bii ma neex de ndax nootal du affaire bii bii man daal bii moom laa gina kii non dafa am voilà mooy dafa am ay critères yu ñuy nootal par exemple bu dee yow da am ñaari xadiis yoo xam ne tolluwuñ daraja xam nga jàng nañ xam nañ luy xadiisun saxiix xasan xam nañ da'if tamit même euh, léegi mooy bon ci gàttal quoi yooyu noonu sans détail léegi man ma am xadis boo xam ne bii wax ci question bii ñaari xadis benn bi bu wér la saxiix la beneen bi di xasan bu boobaa lan ngay jiital mooy jiitu wala nga am dalil yoo xam ne benn bi de ci saxiix imaamul Buxaari yi la ne rahmatullah alayhi mais nga am beneen dalil bi mu nekk muttafaqun alayhi boo xam ne mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari mais mu ngi ci imaam Muslim bu boobaa loolu mooy boobu lañuy jiital mooy bi nañ ñi muttafaqun alayhi moom la ñuy jiital bi nga xam ne imaam al-Bukhari tafarrada al-Bukhari bi nga xam ne moom naa imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi moo ci wéetoo moom kese wala imaam Muslim tamit mooy loolu ay façon mais am na tamit ci côté sahaaba yi radiyallahu anhu boo xamante ne nii man kat boo wax yi naa euh, xulafaa yi lii la wax ar-Rashidun radiyallahu anhu gis naa ñeneen ci sahaaba yi ñoo xam ne wax nañ le contraire bu boobaa dañuy nootal li xulafaa uy wax léegi mu des bu dee seen biir ñu gis Seyna Abu Bakar ak Seyna Omar radiyallahu anhu ma am abi bu wuteeg ñi ci des bu boobaa dañuy nootal seen bos ñoom mooy loolu ay kii la ay critères la yoo xam ne du da ngay tëb rek parce que dalil yi wute nañu rek ma tëb ne bon man bii daal bon ça va plus kii moo ma gënal moom non dafa am ay critères yoo xam ne moom la ñuy nootale boo tax euh, pare léegi nag ñu ñëw ci exemple suñu xadiis bii ñu ne da il faut recentrer mbir mi ngir ñuy am lien bi entre pourquoi acte bi kii euh, euh, qaida bi wala kii kii masala us kii usul bi mën a génn ci ci xadiis bi ñu ne mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga xadiis bi dane su ila dañoo laaj yonent bi alayhi salaam ci ja kii sàngara soo xam ne tuttaxadu xallan ñu soppi ko def ko vinaigre mu ne déedéet loolu moom leer na déedéet laa moom c'est clair ñu am xadiis bi bi nga xam ne ci laan ci la ne xayru xallikum li gën ci seen sànga seen vinaigre yi mooy xall xamrukum mooy yi ngeen xam ne vinaigre yi ngeen di jële ci seen sàngara yi bu boobaa léegi ñu am ñaari dal yi mooy ne bu jëkk bi ndax lii dañ koy ja mën nañu jël vinaigre non sàngara soppi ko def ko vinaigre mu ne déedéet ñu am beneen dalil boo xam ne dañ ndax man nañoo moom dane li gën ci seen vinaigre yi mooy yi ngeen jëlee seen sàngara yi ci bitim yi looy gis ci sa première vue da naan lii dafa am contradiction parce que fii nee na déedéet fii mu ne li gën mooy bi jóge ci li nga xam ne pour nee na kenn du ko def kon loolu nan la mën a nekk bu boobaa nag. mooy bokk na voilà bii day beneen exemple la lu ñuy wan ni ngay tarjiixe tamit mooy nga xam taarix bi kañ lañu tere mbir mi la circonstance kañ la xadis bii nga xam xadis bi kañ la kañ wuruuru wuruurul xadis ci bañ jamono la xadis boobu waay euh, la ko yonent bi alayhi salaam voilà chronologie bi mooy loolu beneen façon la mooy nga xam chronologie wu xadis bii nii kañ la ko yonent bi alayhi salaam wax ak ci kañ la ko tere bu dee loo xam ne Makka la ko tere woon par exemple dinaa ñëw ci exemple bii ñu ne ñu ñëw boo xam ne dafa tere benn mbir ñu gis loo xam ne da koo daganala muy même mbir mi mais ñu xool gis ne Medina la mais dañ naan lool c'est clair lool c'est clair ndax affaire bi mooy sariya bi kon li mujj comme ni sahaaba yi radiyallahu anhum doon wax ne ñoom li mujj jàpp ci mujj ci li yonent bi alayhi salaatu salaam mujj def loolu la ñuy jàpp kon nag ci la ñuy xamee ne kon comme que fii hadis bii ñu nekk nii mooy bi ñuy doora bi ñuy doora lan bi ñuy doora xaraamal sàngara la mooy bi aaya bi doora wàcc di xaraamal sàngara ci la Seydina Abu Talha ñëw comme que da koo concerné ñoom dañ doon laaj yu leen concerné surtout ndax loolu ngay gën jàpp mu ñëw laaj yonent ci lay saab saab na ko déedéet kon loolu ñu xam ne kon lii kon nañ jàpp kon lii mooy Euh, c'est sûr que début xaraamal gi léegi beneen xadiis bi ñu gis ni mais kon xadiis boobu noonu c'est bien c'est c'est lii après la ñëw nga ne ma noo koy xame dangay toog rek naan après la ñëw non foog nga leeral loolu ñu ne la waa li koy ci li koy li koy wane mooy euh, yonent bi alayhi ndax li gën ci seen vinaigre yi mooy euh, euh, euh, mooy sang mooy bi jóge ci seen sàngara yi nga ne ma loolu loolu amul dara loo xamante ni dafay leeral que ni waxu ko woon avant mais mënoon na ko avant non dañ naan la li tax précision boobu am xam nga li nga xam ne dafa dagan jamono ji muy dagal vinaigre xam nañ ne ci loolu mooy sang euh, vinaigre ci sàngara lañ koy jële yonent bi alayhi salaam li tax mu tere ko li li liy wane lool mooy lu fekk mu ne naa Seydina Abu Talha kenn du def lool mooy soppi ko kenn du ko def mooy bu doon ne doo jotoon na ko digle wala boo waxoon loolu mooy mbir mi kon jarul woon mu koy laajte mais comme que ab ab interdiction dafa ñëw mu xam ne kon lii ah. aw amuñu ci xam-xam nañ dem laaj kon est ce a mënu la nekk le fait que après ñu gis xaris boo xam ne dane léegi bi jàpp bi dàq ci seen vinaigre yi mooy lii jóge ci seen sàngara yi dañuy xam ne mais lii kon c'est sûr que mooy li ñu tere woon sàngara soosu mooy après na après la ndax bu doon avant ñoom amoon nañ ci xam-xam mënoon na continuer non même lii kon xam nañ ne lii bokku ci lii bokku ci que kon terewul li mu tere soppi ko sangara di ko utiliser eh, nii moom mais bu dee danga nga koo soppi transformer ko garaawul mais dafa ñëw soxla laaj laajaat question bi laaj question bi ñu ne ko déedéet kon mooy il faut nga xam ndax lii loolu mooy li nga xam ne moo ñuy génn ci ñu xam ne kon hadith bi dafa ñëw bien après bien après et lële ci lañu comprendre que ne. c'était pour laa bi c'était pour marquer interdiction bi ba application bi am ba jullit ñi xam ne sàngara malgré tout dañ ko war a sori ndax ba léegi nii duñ ne nit ñi bon garaawul dem leen ngeen jënd seeni vin sorti ko lool lool du ñu ko wax parce que lu lu ñu tere la ba pare mais sauf que bu dee dañ koo transformer mooy euh, euh, euh, li nga xamante ne moo ne woon lu xaram dafay mujj mooy la laabul woon mujj na laab mënatuñ koo tere te lool moo gisoon nañ ko ci masala an li euh, maliki yeeg euh, kii moom tudd hanafi yeeg maliki yi doon wax contrairement wax li ñoom Shafi'i yeeg xanaa bi lay doon wax. mooy ne kon loolu mooy exemple euh, kii bi ñu ne mooy ijma bi kon non non nootal bi nootal bi tarjih bi yooyu yëpp il faut nga xam ko. il faut moo tax léeg nag bu dee man da nekk mooy dalil boo xamante ne man damaa ñëw ñaari dalil yoo xam ne ci biti dañoo wute manuma leen a boole mais ma essayé ngir nootal façon yim fu ma jaar daal du jàll fu ma jaar presque du jàll lu la mën a def technique bu ma kii du jàll mooy bu boobaa euh, bu boobaa lañ naan ndax ñaari dalil yi mooy dalil yoo xam ne dañoo gis dañu mbëkkante istiraab dañ naan mujj gi istiraab daa mujj am mooy dañoo mbëkk ñoo tolloo poids mais manoo istiraab manoo ko wax ci xadiis yu tolloowul poids xadiis boo xam comme li ñu wax tànk bu xasan ak bu saxiix manoo ñëw ne istiraab dafa am ndax tolloowuñ poids mais bu dee ñoo tolloo nekk yu wér ñoom ñaar ñépp mais ci bit fexe nga dajale dajale manoo ko jaar nga fi ñuy jaar ngir mën a tarjih joxewul dara bu dee date bi euh, chronologie bi xamoo ay kii bii ño ba ndax bana dina dëgër ñaar pour dëgër nga kii lu ne loolu lépp den bi bu boobaa dañ naan mbir yi dañoo mujj bëkkandi istiraab dafa am te bu boobaa kon mooy ñaari dalil yi par exemple ki nga xam ne moo ko doon lay ndax dafa xaram moom dañ naan ko suñ bi sa dalil bii dañ koy mujj baax te seet beneen yow mi nga xam ne yaa doon laye beneen bi mbir ne dafa dagan yow dañ naan la sëñ bi sa dalil bi manatul bii seetil beneen ndax dañu istiraab dafa am dañu mbëkkante te dañuy annulé wante bu boobaa bu boobaa nag loolu ci faq yëpp la moom la moom moom mooy moyen yooyu la am foofu la ci mën a yen léegi mu des beneen affaire mooy bu àggee foofu am na fu muy àgg muy beneen bi mooy taw nga def euh, euh, euh, tawaqquf nga ne man daal finalement daal question sàngam affaire yi daal dalil yi yépp man man awma bu ma ci man a nootal kii na deme na noonu man léegi damay damay ciy taxaw mooy duma ci jël benn position duma ci jël benn position ndax mbir yi euh, innal baqara tashabaha alayna mbir yi daal dafa lëba dafa lë dafa lëbajoo ci man comme que noonu la deme te ñun diine dañu wax ñuy teg mbir yi ci bayyi na aw ma ci bayyi na kon nag da ngay lañ naan nga toog nga daal bon doo ci joxe avis nga ne man nag aw ma ci avis voilà loolu mooy li nga xam ne moo jëm kon ci lool da nga am looy voilà mais aussi ñu amaat ci yeneen façon yi nga xam ne bii moo mujj tamit dañoo waroo maanaam yan la ñuy njëkk ci biir nootal boobu ban la ñuy gën a nootal ci sàrt maanaam ban sàrt la ñuy njëkk a xool pour mën a def sàrt bi wala dañuy xool benn rek au hasard duñ gis ni bii jàll nañu leen comme koo xam ne bu dee comprendre na dafa nekk ci Sahihayni mu am beneen boo xam ne bu wér la feneen mais sauf que dañ ci gis chronologie bi waaw booba moo mujj que ci bii nekk ay ban lañ ci. non bële la ñuy jiital. bu waaw pour ndax ndax comme ko ah. wér na. comme ko wér na comme wér na boobu problème bi moo doon dara darajaay ndax fi ñu nekkoon ci côté Sahihayni ak beneen côté wér gi lañ newoon. Hmm. mooy ne duñ ne bee wérul mais gën a wér ndax pour nga nootal côté boobu mooy il faut nga jël bi gën a féete kaw hmm. boobu nga mën a boobu nga mën a jàpp léegi ah, bu dee ne beneen bi wér boobu noonu dañ ci am chronologie boo xam ne day wane ne moo moom moo mujj bi na ci sax ni xay ni bële la ñuy jiital mooy bi nga xam ne leer nañu moo mujj boobu la ñuy jiital voilà te loolu euh, euh, loolu mooy li nga xam ne noonu la mbir mi deme il suffit bu dee yu wér lañu chronologie day dimbali day dimbali ci côté boobu quant à ay wér naat yépp wér nañu mais après dañuy xool ndax li tax foofu mooy xam nga euh, euh, saxiixa yi moo nekk ci kaw mooy top li nga mën am ci xadiis bu wér voilà moo tax moom la imaam as-Suyuti di wax walaysa fil kutubi asaxu minhuma ba'da al-Qur'an wa li hada quddima amul ci téere yi ginnaaw téere yëpp lu gën a wér lu gën a wér saxiix imaamul Buxaari ak saxiix imaam Muslim rahmatullah alayhima mu ne looloo tax wa li quddima looloo tax ñu jiital leen ci beneen budul à part alxuraan bi ah ñu jiital leen ci beneen téere bu dul ñaar yi côté boobu la mais bu dee ne beneen bi wér na mais gis nañ ci biir luy wone ne moom moo mujjee wàcc loolu moo mujjee rot loolu tekkiwul ne bi ne saxee xëy na wérul de wér na mais dafa am jamono jum doon wax dañuy xam ne lii jamono jii la doon wax am na nag beneen bu wér bu ñëw boo xam ne dafa xool li àtte bu njëkk bi muy bi ne foofu voilà baax na tamit am na beneen mbir buy am mais loolu dafa raar en fait raar la mooy loo xamante ne mi ngi ci beneen téere bu bokkut ak ñaari saxeex yi comme mu nekk ci sunan yi fekk bu ñu xoolee càllale boobu noonu mu gën a dëgër bi nga xamante ne moom moo nekk ci saxeex yi loolu tamit day am mais loolu cas yu raar la mais de manière globale comme li mu wax nii euh, te moom Suyuti wax ko rahimahullah tarjeex bi noonu lañ koy defee mooy dañuy xool ñaari yi ci saxiix et que euh, ñu xool comme li mu wax ni mais euh, moom la ñu jël jiital euh, ci kaw yeneen yoo xam ne nekkuñu ci ci ci ci saxiix mais loolu noonu parfois ci masala yu xóot lay am maanaam du du <coughs> du saa su nekk lañ koy soxla du saa su nekk lañ koy jëfandikoo bon am na tamit yeneen xeetu tibu tarjih mooy lu demee nekk. Euh, mu nekk loo xamante ne gis nañ ni borom xam-xam yu bi malgré que xam nañ ñaar yi yëpp mais bii dalil bii la ñuy jëfandikoo ñoom maanaam loolu day loolu tamit xeetu tarjih la wala lu demee nekk saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum lii lañ daan lii lañ daan doxale bu boobaa dañuy xam ne buñ gisee ni par exemple sa hadith bi euh, wuute naag li nga xam ne moom la saxaaba yi daan doxale de manière générale ñu xam ne kat hadith bi kat kon lii la wala bokk maanaam euh, ñu ñu xam ne wala bokk surtout bu fekkente ne xulafaa ur-raashiduna lañ maanaam kii indi na lii kii indi na lii mais ñu xool ne ñu ne ah kon nii la ñuy tarbiya parce que lu tax parce que xulafaa ur raashidun la ñoom lii lañ doon jëfandikoo lu demee <coughs> am na lu demee nekkee par exemple euh, mënuñu xam la kii la lu deme nekkee <coughs> lii tuddee euh, al al al al al al euh, xusuus wal umum nisbi wala min wajhin maanaam loo xamante ne benn wàll bu nekk kenn ku ci dafa am généralité mais mu am tamit particularité maanaam ci ñaari cadre ci biir yëpp wala léeg-léeg euh, mu nekk loo xamante ne nax yu ak euh, euh, amru ak nax yu dañ ciy daje maanaam masala boo xamante ne fenn fenn soo day tere fi ci def muy xaraamal muy muy muy muy digle fi ci def muy digle ak yooyu yëpp wala aay bii di te di digle beneen dawil bi jóge ci yenn di tere. ah yoo ak yu mel noonu yooyu tamit beneen di tarji xam danañu di nootalee sur le fait que euh, ñu ne ah nax yu bi de moom la ñu jël teg ko ëpp mu ëpp doole ci kaw digle ji maanaam tere yi moom mooy daal di ëpp doole mooy daal di noot li nga xamante ne moom mooy euh, digle ji voilà ak ak maanaam bëri na daal bëri na ay façon yoo xamante ne moom la ñuy nootale kanta ma maanaam mbiru ndax xadis bi mu ngi ci saxexe wala nekkul ci saxexe euh, kooku euh, ci fanweereelu ak juróom benneelu ran la toll ci li ñuy tarjixe maanaam nekkul ne moom la ñuy jiital ci lu ne maanaam ci ci ci ci jombottalu na ñuy tarjixale maanaam bokk na ci ñu mujjee xool bu ñuy bu ñuy bu ñuy tarjixal naam wa wuute nag nag masalan tey bu ñëwoon ndax wir la ak wirut maanaam xadis boo xam ne saxeex la ak xadis boo xam ne xasan la kooku moom c'est une évidence que ni xadis bu saxeex bi la ñuy jël bàyyi ko xel et que xadis bu xasan bi moom d'emblée dañuy jël xadis bu saxeex bi teg ko ci kaw mais euh, loolu moom moo tax nga gis cas de figure euh, ñu ne ah waaye xadis bi de mi ngi ci ñaari saxeex yi ñu koy nootalee xadis bu nekkul ci ñaari saxeex yi loolu ca daanaka ci njom mboortalu euh, tarjeex lañ koy def maanaam duñ duñ duñ duñ ne ñoxor njaay rek daal di ko daal koy wax déedéet balaa ñu ko wax faaw dañuy daal lijjanti yeneen xeet mbir yépp ba yegg ci jëppaandaw bi daal ne finalement amuñu leneen lu dul ne yii ñu ngi ci saxeexi yi nekkuñ ci ak ndax bi mu nekkee ci saxeexi est-ce ay amul illa wala loolu tamit beneen xeet la ndax am na hadith yoo xam te ne doon ñu ngi ci saxeexi ñoom ñëpp ngi ci saxeexi waaye dafa am benn boo xam ne dafa am illa ndax comme niñ ko xamee imam al-Bukhari masalan rahimahullah day indi ay xadis yoo xamante ne masalan day jël benn xadis mu indi ko ci lu tollook juróom-ñeent wala fukki bunt ci téereem bi am benn riwaaya boo xamante ne day ñëw wuute yeneen riwaaya yépp ngir wan la ne rek mais c'est pas parce que daf ko indi pour wan la ne la wér na de mais daf ko indi pour wan la ne boo ko comparé ak yeneen riwaaya yépp bii am na lenn lu ci yokku loo xamante ne loolu man partie boobu laa la bëgg wax rek ne la wérul loolu tamit day am maanaam donc ce qui veut dire que étude bu poussée nga war a def ci affaire bi c'est pas parce que mi ngi ci Sahih Bukhari affaire bi baax naa ah. maanaam dafa am dafa am ay ay ay ay ci yu bëree bëri yu ci nekk léeg-léeg tamit comme ci Sahih Imam Muslim rahimahullah yu mel noonu daf ci am nga xam ne moo tax affaire bi dafa laaj dafa laaj euh, vraiment maîtrise bu bu gën a bu bu gën a profonde que niñ koy xalaatee rek maanaam dafa laaj sóobu quoi sóobu voilà dafa laaj sóobu ci affaire bi def une étude critique mais bu bu bu xóot bañ a yam bañ a nekk rek kuy superficiel suñ jamono ji nag problème bi nga xam ne ni moom moo am mooy ne ñun dañoo ñun ay partisan wu superfici lu superficiel lañ maanaam euh, sawaruñ ci gëstu sawaruñ ci xóotal bu ñu kiiwee fi ñuy yam rek mooy gis naa ñëpp di def gis naa ñëpp di wax dégg naa ne lii mooy àtte bi man ci loolu laay doyloo alors que non mbir yi ay ay ay suñu diine la te diine ji dafa am solo dafa important et que euh, masala yi nga xamante ne ñooy wërwërloo ci mbir yi parfois mu nekk loo xamante ne ci borom xam-xam yi évidence yàqu gi nga xam ne moom la masala boobu yàqu wax jooju ni mu ñàkk a nekkee lu jub dafay évident mais ci borom xam-xam yi mais comme que après. awaam yi dañoo bari te ñoom ñooy jiitu ñooy nekk ci kaw te ñoom ñoo yor kaddu bi loolu tamit parfois day indi affaire bi généralisé loolu moom moo tax ma bon après am na yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne en tout cas ci lu ñuy tarji xele pour pour bañ a euh, téye kaddu bi lu bari maanaam ci ni ñuy tarji xele daal affaire bi dafa bari ay ay ay mbir yu tax ñu naan ah lii kat la ñuy nootal ci kaw lii voilà wallaahu wallaahu ta'ala jazakumullahu khayran waaw il faut souligner quand même que ne tamit mooy euh, mooy euh, partie bii ñu nekk ñun bon dans l'ensemble ñun ñoo d'accord ne dañ koy tënk ndax saraa euh, yu njëkk yi moo gënoon a poussé que léegi te lool ci suñu suñu laajte la ñoo ko ñoo ko sàkkoon moo taxit yenn détails yi du man a ne euh, bu dee ne am na avantage yu xaw a teel a avancé inconvénient bi mooy lu bari da lay rëcc waaye walillahi alhamdu wal minna léeg par exemple mel ni baax na ci su ñu dajale baynal husnayni insha allah kon Euh, ñu ngi woon kon ci nootal bi voilà te bokk na ci suñu exemple hadith bi li koy dina dëgëral mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam wax que li tax ñu nootal que ne te ci kaw loolu ci la euh, aviwu Maliki Hanafiya yeeg Maliki yi rahmatullah alayhi bi gën a dëgër mooy le fait que yonent bi alayhi salaatu salaam ne euh, bi muy tagg euh, euh, ñeex mu ne eskay bëlëb ñeex ñeex mi muy muy muy muy wi ne muy kii vinaigre day wane ne tamit loo xamante ni day bokk ci liy euh, nootal que ci kaw hadis bi nga xam ne moom lañ nekk nii ci bunt bi kon loolu moo doon kon li jëmoon ci tarji li ci tegu woon moo doon dalilul iqtiraan dalilul iqtiraan dalil mooy argument extrait mooy yoo xam ne ñu lëkkaloo ah, loolu buñ koy wax mooy yi nga xam day am conjonction de coordination bu leen relier comme benn àtte ñëw wala benn aaya benn hadith ñu gis mu boole ay mbir daal di leen boole ay wa e e e léegi dalilu iqtiran kon mooy affaire boobu noonu léegi est-ce que euh, mooy moom li jëm ci affaire dalilu iqtiraan borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee dafa am yoo xam ne dañ cee wute am yoo xam ne d'accord nañ ci am na kaa yoo xam ne d'accord nañ ne lii dalilu iqtiraan iqtiraan bi day dëgër comme bu alxuraan ne hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa laxmul xinziiri wa maa uhilla li ghayrillahi mooy loolu wa hurrimat alaykum al maytatu léegi dalilu islam mooy ko wayooyu di di di leen relier loolu di leen relier mooy dama leen xaraamal nañ ci yéen xaraamal nañ leen ci seen kaw al maytatu li nga xam ne mooy médd wa ak li nga xam ne mooy deret wa laxmul xinziiri ak yàppu cochon wama la li nga xam ne dañ koy nit ki da koy rendi rendil ko ci yoo ci turu leneen lu dul yàlla mooy foofu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ko dalilul ihtiram ci dafa dëgër mooy wayooyu ñoom mooy da ngay jël lan lañu xaraamal médd ak lan deret yàppu mbaam xuux ak lu ñu rendi te yàlla taxut ya tu rendi nañ ko ci du ci turu yàlla lañ ko rendee mooy ne xaraam googu ñeenti mbir yooyu yépp ñoo bokku àtte mooy bu boobaa dalilul iqtiraan bi muy conjonction yooyu di leen boole dafa dëgër lool mooy bépp cas xam ne noonu la mel loolu ñoom d'accord nañ ne lii bu boobaa dalilul iqtiraan day dëgër mu am ci cas yoo xam ne dafa indi benn genre benn interrogation ak eh, mieux ou par exemple bu alxuraan ne wa atimmul hajja wal umrata mu ne matal leen aj ak umra ngir te yàlla képp kese tax bu boobaa xam nga fi muy wuteeg bi ñu jóge mooy eh, relation bi am entre aj ak umra ci fii ban relation la fi suñu borom jublu subhaanahu wa ta'ala ban la ndax bu ñu xamee ne aj dafa nekk farat umra mooy ci bon ci eh, umra ci majeure partie borom xam-xam yi rahmatullah leen lépp ci ñoom dañ ne umra du farata du farata léegi kon buñ buñ buñ moo ci kaw bon bu dee ki ne farata la moom loolu moom bu boobaa man na leen ne man dalilu ixtiraat bi dëgër na fii ndax man farata la en plus sax lii dama koy gën a mais ci kaw ñi nga xam te ñooy waa jumbuur que ne umra du umra du du farat bu boobaa kon dañuy xam ne conjonction de coordination bi fii nekkul ci wàllu ndax aj farata umra di farata du foofu looloo leen relier mais li leen relier mooy wa atim mu mu jóg wa atim mu matal leen Mhm. bu boobaa dañuy xam ne kon cette fois-ci dalil iqtiraan bi fi muy dëgëre mooy mooy ci côté matal gi mooy ne bu boobaa nan la mooy lan mooy bu ma tàmbalee aj ni nga xam ne ñemew ma aw ma droit commencé aj dem ba biir ne bon finalement bon naa ko bàyyi parce que euh, bon sa waratuma quoi wala bon foofu dafa bari nit taman fu bari nit nii duma ma arrangé léegi bon naa bàyyi beneen yoon quoi mu gën a féex mooy yow amoo droit boobu xam nga manoo niñ ko manewul loo mooy boo ko tàmbalee da nga koy matal ci kaw loolu la at ah mooy umra it bu ma ko tàmbalee aw ma droit arrêté ko manu may umra ne ñëw wër kaaba gi euh, fukki ji yi dum tudd juróomi yoon ne bon deux yi ci des daal bon yi bon je ne me sens pas bien quoi et là il fait chaud quoi je vais prendre kii de l'air après mooy loolu amoo droit bi da nga koo manul mooy manoo tàmbali umra ba pare arrêté ko mooy ne bu boobaa fii nii dalilu ihtiram bi ci côté lan lay dëgër côté matal gi bu boobaa day dëgër mais côté nekk farata gi bu boobaa mooy affaire boobu du mën a nekk voilà léegi mu am yeneen yoo xam ne moom dalilu ihtiram bi dañuy xam ne cette fois-ci dalilul iqtiraan bi nag dëgërul ndax par exemple dalilul iqtiraan ci ci ci d'une manière générale yi rahmatullah alayhim dañ koy utiliser ñoom ñoom ñoom dañ koy utiliser bu baax euh, moo tax euh, mas euh, masala dalil kii dalilul iqtiraan mënoo ñëw rek ne yi ñoo koy utiliser jumhuur déedéet non non mooy gis nga cas yi ñuy wax nii foo xam ne ñépp ay d'accord ne dañ koy jëfle dañ koy jëfe léegi mu am boo xam ne kon dañuy xam ne affaire bi dalilul ihtiram bi bon bii du jàll ndax mooy yoo xamante ni dañuy gis alxuraan boole ci yoo xam ne dañuy leer ne lii moom farata la yeneen yi du farata bu boobaa manoo ne comme bu nee bu nee bu nee yéen ah, lekk leen ci ci li ngeen di kulu min samarihi idha asmara wa aatu haqqahu yawma hasadi lekk leen bu ngeen bayee ba pare kulu lekk leen min samarihi ci meññeefu li ngeen doon bay ida asmara bu ñoree période récolte yi mu ne wa aatu haqqahu da ngeen joxe wa mooy conjonction baa ngoo ngeen joxe àqu mbay mi bés bi ngeen di góobee wala bés bi ngeen di déqee rek léegi yow bu boobaa nan lañuy dañuy def dañuy xool est-ce ñaar yi mu boole muy al aqlu ak al zaka ñoo bokk ñoo bokk àtte ndax aatu xaqahu foofu moo joxeel azaka ji ak mbay mi mooy li nga xamante ne yow moomoo ko ñi ko moom mooy ñu alxuraan tudd ne ñooñu la ñuy jox azak neex nañ la ak neexuñu la sa yoon lool sa yoon newu ci kooku man dootuma ko tudd loolu du dara par force bu dee moom moo ko fi yelloo moom nga bàyyi ko fi jox ko keneen bàkkaar ngay am mooy ndax darul sa affaire da nga koo moomul loolu àqi alal ji la moo tax mu ne xaqa wuu wuu bi ci alal ji la dellu pas yow kon mooy man est ki muy dem d'accord naa ci walla bon sama xarit la bu ko defee ma wanaale ko ne maa koy defaral un bien ndax loolu du ci tuus loolu taxu koo kon léegi da ngay xool joxe azaka ji ak lekk ji est-ce lekk bay ba pare lekk lekk ci li nga doon bay est-ce que farata la est-ce que amul droit bay ba bayam mu jël tool bi yëpp jaay ko amu ci droit te du ci lekk toolu gerte par exemple du ci lekk benn benn doomu gerte lu ko ci lekk du am na droit bi kenn du ko ne def nga lu xaraam parce que yow li nga bay dañ ci war a lekk non léegi mais quant à génn azaka yi loolu dañuy xam ne nag non lii farata la comme que nag kon ñaar yooyu lañ def conjonction de coordination dañuy xam ne fii manoo fi ñëw par exemple euh, ne kon dalilu iqtiran ci cas bii day dëgër loolu mënu la dëgër loolu mënu la dëgër ci ci ci cas bii nii cas mel nii ak tamit fi nga xam ne comme yi nga xam ne euh, day day day day day day digle Eh, di digle ay ay ay ay eh, mooy yi nga xam ne yim ne ci fitra la bokk juróomi yi diis ak yooyu mooy yooyu da ngay gis ci seen biir yoo xam ne mais bokkuñ statut bokkuñu statut du tout bu boobaa dalilul iqtiraan boobu du dëgër moo tax di day dëgër ci boo xam ne dañ leen a boole ci concept bu général boo xam ne ñoom ñoo ko bokk comme li ñu wax sànq hurrimat alaykum xam nga hurrimat alaykum mooy loolu dañ leen koo tere léegi lépp loo xam ne dañ koo indi foofu dañuy xam ne lii dafay dugg ci lële sauf que wa kulu ak euh, euh, wa aatu haqqahu mooy loolu bokkuñu statut moo tax ci cas bu mel nii cas bu mel nii mooy dalilul iqtiraan bi du dëgër moo tax euh, am na yeneen example yu bari yoo xam ne boo ko xoolee pour gàttal mooy kon li jëm ci wàllu dalilu iqtiraan dañuy gis ne kon ndekete dafa am foo xam ne dafay dëgër lool am foo xam ne du dëgër am foo xam ne dina indi benn interrogation te day laaj benn euh, benn kii bu gën a poussé recherche bu gën a poussé ngir xool li leen relier mooy lan comme liñ joxe ci aj gi ak umra ji sànq mooy il suffit yooyu nag fokk mu leer nga nit ki xam ko ba pare ci kaw loolu lay mën a wax na fii cas bii de dëgër na cas bee dëgërul sinon du loo xam ne lu ñuy joyal la rek mais bon dalilul iqtiran du lu dëgër lool même boo déggee des fois ñu koy wax mooy c'est pour bon façon de de dire de kii rek la mais tekkiwul ne dalilul iqtiran ci boppam ci cas cas yëpp du dëgër gis nga cas yi ñu joxe cas bi ñu joxe sànq mooy lool ci côté yi ñu xaraamal loolu def fa dëgër kon moo tax yooyu dafay jar nag fu mu nekk foo ko gis nga daal def étude bi ci war xool benn bu nekk ci yooyu ak tamit concept bi leen boole biñ leen boole ñoom lan la nga door a mën a àtte mais est bi fii nii dëgër na fi wala dëgëru euh, foofu boobu moo doon juróomeel bi euh, moo doon dernier dernier ci masala yi nga xamante ne mooy mooy yi ñu gisoon kon wax nañ ne Hanafi yi rahmatullah alayhi ñoom dañ koy utiliser lu bari te euh, masala bi mooy hadith bi suñu saar doon wax gisoon nañ ko ci hadith cinq voilà moo taxoon euh, ñoom yu bari da ngay gis ñu koy appuyer ndax boo gisee ci hadith yi ñu gisoon bi ñuy gis kii nu mu tudd masala est-ce que dañuy lekk fas wala déet ñoom ñoom foofu lañ trouver ci dalilu iqtiran ci lañ trouver ci alxuraan luy wane ne ñoom seen wax moo gën a dëgër ndax comme que ab laaj la question la bu jóg est ce que sax la viande chevaline dañ koy dafa dagan wala jël ñoom ñu gis ah ñu chercher xool trouvé wuñ dara ñu gis ci alxuraan ñu ne ah trouvé nañ nag ci alxuraan foo xam ne suñu borom dane wal xayla wal biraala wal xamiira li tarkabuha wazina wa yaxluqu ma la ta'lamun ñoom ñu ne comme que ñu gis ne i xoolal aaya bi mais réglé na suñu luñ doon laaj lu tax ñu ne ndax suñu borom dane wal xayla mooy fas yi fas yi wal biraala ak berkelle wal xamiira ak mbaam mi doon gis mi ñu doon wax sànk mbaam sëf mu ne li tarkabuha dama koo def ngir ngeen koy war mooy lan fas berkelle ak mbaam li mu indi laam boo xam ne day li tax bu borom bi daal di ñu koy defal ñu xéewal jooj li tarkabuha ngir ngeen def ko monture di ko wat mu ne wa zina te mu nekk loo xam ne lu ngeen di taar loola xam nga yor ay écurie de face lu rafet la quand ay écurie de face nii ñuy cëppi cëppeeka kii di la kii yu rafet la loolu dafa rafetam gis fas yu suur yu kii nga yor leen ñëpp xam ne voilà ay naaru góor yu baax ay persan yu am solo la moo tax prince yi gis nga prince yi ko bëggee ndax lu am solo la léegi ñoom ñu ne léegi ñun kon nag problème mu fas ñun trouvé nañ euh, ndax ndax dagan na yàpp wen de trouvé nañ ko akteem ah, trouvé nañ ko ñu ne nu ngeen ko trouvé ñu ne jàppal wal xayla bi muy fas wa conjonction de coordination ak li nga xam ne mooy berkelle wal xamira ak mbaam comme que ko mooy dalilul iqtiraan bi moo leen mooy li leen boole noonu yarhamukallah suñu borom wax li tax mu daal ñu koy bindal kon kay ñun xam nañu léegi nag loolu dafa am ay préalable ñu ne euh, xam nañu àttee mbaam sëf moom xam nañu àttee bi xadiis bi ñu bi ñuy gis après moo moo moo ñu ko wan yawma xaybar naha rasulil anna allah wa rasulahu yanhayaanikum an luhumil humuril ahli fa innaha rijs kon ñun xam nañ ne kon ak tey fas non kii mbaam sëf xam nañu ko mooy dafa xaraama lekk yonent bi alayhi salaam moo ko tere kon leer ñu ne jàppal bi xaala mooy loo xam ne ci euh, euh, fas ak mbaam la jóge loolu it xam nañ àtteem kon ñun kay bi ñu amul bi ñu xamul woon mooy fas te comme que xamuñu ko woon gis nañ suñu borom boole leen fenn ba pare ne lii wa tax ma bindi mais kon kay kon loolu kese lañ ci mën a def tanta lekk ko kon bu day xaraam ñu ne kon loolu mooy ñoom loolu la ñu utiliser tax li tax fii nii dëgërul mooy dafa am dafa am dalil bu ñëw feneen boo xam ne dafa ñëw ci sunna boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam sayyidina Jaabir radiyallahu anhu dane naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma Xaybar an luhumil humuril ahliya wa raxasa fil xayr mu ne yonent bi alayhi salaatu wasallam hadiis mu ngi ci sahihu imam Muslim mu ne rahmatullah imam sayyidina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne keroog Xaybar yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa tere lekk mooy yàpp mbaam sëf war a xasamu permettre fil xayli ci yàppu euh, fas ñu am beneen xadiis boo xam ne bu sayyidatu Asma bi ne sax imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne rey rendi nañu kër yonent bi alayhi salaatu salaam fas daal di koy séddale ñu ne mais kon lii moo tax waxu waxu euh, euh, jumhur daal di gën dëgër seen wax ñoom bu boobaa dañ naan leen man nañ leen ne d'accord doon nañ d'accord ci li ngeen wax noonu bu doon ne amuñ yeneen dalil buy wane ne ndeke yàpp lekk yàpp mbaam kii yàpp fas dara newu ci ndax bu ci dara newoon yonent bi sallallahu saa wasallam duñ ko rendi këram mm-hmm. di ko fa séddale mu mu xam ne baaxul dafa xaraama lekk mu bàyyi nit ñi di ko lekk te moom ci boppam keroog Xaybar moo ko permettre konoonte kon doon na ko tere mm-hmm. ci kaw loolu moo tax ñu xam ne kon bon foolee dalilul iqtiran bi euh, Hanafi yi utilisé du dëgër léegi moo tax gis nga euh, par exemple ngiiru Maliki yi rahmatullah alayhi suñu ngir bi niñ ci génne ndax dañ ne bon euh, mënuñu dàq tamit totalement li Hanafi yi wax quand loolu mais quand am na hadith yi ngeen wax yéen Shafi'i yeeg xanaa bi lay yo c'est loolu nag day wane ni tamit seen wax dëgër na mais nag comme mooy li ñu jóge sànq al aw awla dajale léegi ñoom ñoo tax ñoom ñu nekk ci lu dugg doomu bi neewuñ ne dagan na ci lu ñu joyal xaraam na tamit non du ñu àgg ci xaraam na ndax suñu xadi xadiis yee dafa leer léegi nag dañ naan kon dañ koo si kese ñoo tax ñoom ñu jàpp ne yàpp viande chevaline dañ koo sib mooy boo amee leneen lekkal leneen